di suuratu banu israil alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim man ihtadaa fa innamaa yahtadii li nafsihi wa man dalla fa innamaa yadillu alayhaa wala taziru waaziratun wizra uxraa wa maa kunnaa mu'azzibiina hattaa nab'asa rasuulaa suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy fukk bi ak juróom ba léegi ci saar bi mu ne kon keroog gis nañ mu ne kon nit ku nekk dinañ jël la nga xam ne moom la war a jëf ab dogalam lu baax ak lu baaxul ak la nga xam ne ashaqiyun huwa am sa'id est-ce que day nekk ku texee di wala ku texe loolu lépp ak la nga xam ne moo ko nara dal fii yépp mbir la moo xam ne suñu borom moo ko lëkkaaleel ca doqam nga du fa jóge de la jaas te rek booy la muy jëf malaaka yi di ko recopier te du wuuteeg la nga xam ne moom la borom bi doganoon ca moom loolu des na ko génnee yawmal xam ne dañ ko koy wasaareel mu daal di koy war a liir gis la ca ne ne ko liiral sa téere nag ay wa nag doy na ci sa bopp tey koo xam ne yaay àtte sa kaw de sa kaw waral sa bopp de mu ne manita daa mu ne nag cey bu keroogee na képp koo xam ne fekkoon na nga gindeeku fii ci kaw suuf ba ngay liir sa téere waaye fii ci àddina képp koo xam ne gindeeku nga ba nangu alquran jii daal di ciy tënku sa bopp fa innama dëgg-dëgg waajoo jële na xam ne ne yahtadi li nafsi moom la mooy conséquence la nga xam ne fruit ya nga xamante ne nii yu baax ya la nga xamante ne nii mooy tukkee ca gëndéegoom goo gële tegu ci yoon kooku dina xam ne li nafsihi boppam kese la koy def de wa man dalla képp koo xam ne nag dafa sànku mbir yi leer mu ne ko fi dégg ni dege di topp bànneexam walla bànneexu ñeneen wala di liggéeyal ñeneen ci loo xam ne lépp mooy borom bi tabaaraka wa taala la sànku alquran diine dara laa ci dul def wala li ma neex laa def li li dëppoo ak moom jëm ko fële kooku dana ko leer dafa innamaa li am ba des moom yadillu cànkuteem goo gële la cay tukkee alayha ca kawam kese lay këpp wala taziru nag tanak darul yenul waziratun wizra ukhra mooy aji bàkkaar kenn du ñëw waaye yow def say ba pare après daal benn waaye ñëw daal di la koy yenul daal déedéet loolu mooy li nga xamante ne nii manu nekk mooy benn bakkan boo xam ne bakkaar la def bu ñëw waaye yow ñu ne ko léegi nag comme que loolu la yow sax bakkaari keneen ki nañ la ko sëf waaye waa loolu déedéet suñu borom ne loolu do am de kon nag affaire baa ngoogu de kon nag mooy ni ku nekk daal la ngay jëf ki sa ngir sa bopp la quoi léegi nag ci lii mooy ci globalement kanta nit man naa jëfal nit koo xamante ne génn na àddina loo xam ne yoolam day dem ci moom comme ñaan gu mu koy ñaanal ngoo xamante ni da koy ñaanal yéene ko ko loo xam ne borom bi daal du koy nangu lool lu looloo tax suñu borom tabaraka wa taala daal di def li nga xamante ne nii mooy daal di daganal daal di yoonal li nga xam ne di ñaanal néew yi bu dul woon loolu lu leen jariñ kooku mooy néew ba ñuy ñaanal ñaan ko dal est ce que moom moo ko def defu ko te pourtant borom bi daal dina koy ñaanal yoonal moo tax alayhi wasallam jàngal ñu comme boo dugg ay almeer yi ngay wax di leen ñaanal loolu pour lan la pour day àgg ci ñoom te pourtant jëfu ko loolu la mooy ne xeetu yonent bi alayhi wasallam fi ñu waroon da leen defal yooyu ak yooyu nga xam ne moom la yonent bi alayhi wasallam wax li nga xam ne mooy nit ki bu génnee àddina inqata amalu comme ni nee ci sahih ak sunan al imam Tirmidhi yu rahmatullahi alayhi ne nit ki bu génnee àddina inqata amalu mooy ay jëfam yëpp day dog ba des ñett koo xamante ne daa moon doom ju baax joo xam ne moo koy ñaanal wala jëf ju baax joo xamante ne moom la jëfoon mu des ci kaw suuf nit ñi di ci jariñoo jëf jooju di ñëw ñoom wala mu nekk koo xamante ne nii xam-xam bu mu xamoon jàngale ko rawatina nag xam-xamu diine mais beneen xam-xam bu man di doon ndax diine amul liñ naan xam-xam profane moo amul naan waaye lii xam-xamu diine lële waaye xam-xamu ñeneen ñi déedéet alquran lépp la peeg jullit ñi loolu division boobu moom amul raison d'être que ne voilà waa moom mu nee xam-xamu diine moom science par exemple waru koo xam warul xam géographie waru la xam li nga xamante ne nii mooy mooy xam yi jëm ci wàllu siyaasa nan la ñuy doxalee réew wala xam yi nga xam ne moo jëm ci wàllu biologie ak ay science expérimentale yooyu waru cee xam dara wala yooyu loolu ay histoire waru moom daal loolu moom moo amul voilà nit ñi dañ doon nekk borom xam-xam kese loo xam ne domaine boo leen cuq dem loolu mooy jullit loolu mooy loolu la kantaal euh, euh, yi université yi di def ay spécialisation nga xam ne ci ndaw la ñuy jël tënk la ci domaine jëlaat ci domaine boobu lu ndaw tënk la ci ba pare la yaa ciy spécialiste loolu moom lislaam xamul loolu léegi nag ku def loolu waaye daal de toute façon dëgg dëgg borom xam-xam bu ñu ko wax moo tax bu ñuy wax ay eh, eh, imam al-Hafiz ibn Kathir ay imam al-Hafiz ibn Hajar ay ñeneen ak ñeneen mais ñooñu nekk ñoon ay al al imam al-Qurtubi al-Qadi Abu Bakr al-Qadi Abu Abu Bakr ak ñi nga xamante ne nii. gaa yooyu noonu euh, ñoom ñoom ñoom ñoom imam Ibn Rushd ak gaa yooyu rahmatullah alayhim loolu ñooñu nekk ñoon ay boroom xam-xamu benn domaine ah bul foog ne tafsir kese lañ xamoon wala ñenn ñi ñoom moom lugha kese lañ xamoon wala ñoom comme ñoom az-Zajjaj ñooñu ne loolu kese lañ xamoon mu ko ñooñu ay ay ay multidimensionnel lañ woon mooy ne foo ne nga leen doon laal ay imaamu Maalik nii nga foog ne fiqh rek la xamoon mu ko rahmatullah alayhim mu ko gaa yi weesu woon nañ foofule foo leen laaloon ñu dem loolu mooy mbir mi kon nag affaire bi mu ngi noonu le kon nag mooy xam-xam yooyu lépp parce que lépp ci ndayu xam-xam yi la génne muy alquran ci nga xam ne moom la yonent yi alayhimu salaatu wassalaam téere yi leen borom bi doon wàcce la di leen ko yónni xam-xam yi mu leen doon tëbb di leen ko tëbb di leen ko defal loolu ci la li nga xamante ne nii loolu fa la xam-xam yépp daal di génnee bu la fi génn gëmloo de waaye toog fële xalaat mbir nekk loolu demeewul voilà loolu moom demewul noonu wallahu ta'ala kon nag suñu boroom ne kon nag wala kon nag wala taziru foofu lañ ne war mu ne kon wala taziru kon du ñenu de waziratun ki nga xam kon waaw waaw li ñu doon wax waaw koo xam ne borom waaw xadiis yonent alayhi wala koo xam ne dafa bàyyi xam-xam mooy ñi nga xam ne bu ñu génnee àddina seen kii seeni jëf jog dog na wala koo xam ne dafay bàyyi xam-xam boo xam ne nit ñi dañ ciy jariñoo boo xam ne moom la ñuy jariñoo ba léegi waaye kooku il faut à condition mu nekkoon jullit ah sinon bu nekkuloon jullit waaw moo fi génnee wala moyen de transport bii nii moo ko révolutionné def lii ba nga xam ne mbir léegi way côté communication téléphone yi daa gën a ay lampe lumière nii yooyu noonu wayew yombal affaire yi mais bu dee gëmul woon mais mbir fii la yem ci moom bu dul woon jullit gëmoon ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam rasulullah sallallahu la wa sallam koo moom de toute façon découvrir am boobu kii dara waa loolu moom de toute façon mooy foofu la yem ci àddina bii la yem kon nag comme ni mu waxoon nag ne gaa yi ca furqaan gaa yi damay dajale li ñu jëfoon min amali def ko pënd boo xam ne poussière yi poussière bi ngelaw lay ñëw daal di koy ëf kon nag affaire yi loolu la kon nag mooy dañuy xam ne wala taziru waziratun wizra ukhra benn bàkkaar bu yanu bàkkaaru keneen kay waaw la waaye bu dee côté tamit mooy am na yoo xam ne yonent bi sa sam leeral ko xam nga gisoon nañ fan yee waaye ñi xam ne day ñëw waqad shatama hada tooñ kii tooñ kii tooñ kii moom def na yu baax de julli yi mat na koor yi woor yi demoon na sax Makka ndeysaan walla alhamdulillah waaye nag tooñ na kii tuur na deretu kii daal di nay ŋàññ kii daal di dóor kii mu ñëw gaa yi nag yawmal qiyaam nuñ koy faye gaa yi dañuy ñëw jël ci yu baaxam di jox gaa yi moom lañ leen di faye ndax dërëm ak diinaar amu fa de xaalis amu fa dalasi amu fa waaye français fa amu fa waaye li nga xam ne mooy euro yaat yi du fa am nag li nga xam ne dollaraat yi yooyu yëpp duñu fa am waaye yu mooy yi lañuy jël jël ay yu baaxam di ko yox gaa yi bu demee ba jeexal ñu jël yu bon yi nga xam ne moom la gaa yor di ko sëf loolu dañ naan la waaw loolu wala taziru waziratun wizra ukhra léegi benn bàkkaarkat du yenu bàkkaaru keneen mais lu tax kon ñu koy sëf bàkkaaru gaa yi dañ naan la mais moo ko jëf koo ko jëf nga naan la loolu non yenuwul bàkkaaru keneen ci kaw noonu gise de moom moo ko def seeni àq la yoo xam ne moom la jël kon liggéey nga naan waa ji moo ko amila léegi bi mu ko amila comme que amatul fii loo xamante ne nii mooy lu baax lu ñuy jël di ko jox gaay te foog mu fay leen voilà sinon rek xanaa ñi nga xam ne borom bi ci baaxam ci ngëneelam ci la leen di def mi nga xam ne moom moo leen di fayal sans sax pour autant ñu nga xam ne ñoom lañ yoroon noonu am na am na ñoo xam ne borom bi ci boppam moo leen di gérer seen lépp ñoom am na ñoo xam ne yoroon nañ leen ay àq de mais boroom bi mooy fay ñoo ñële kii te gars yi kenn du taxaw naan ko lu tax fayoo ma non moo borom bi moo koy def ndax ngëneelam bu dul ñooñu nga xam ne mooy li xaris boobu yonent bi sa sa doon wax ku mel noonu borom bi seetaan ko ci lépp ba loolu nar koo dal nii lay demee dañ naan la loolu yenwul bàkkaaru kenn ci noonu moom moo ko def moo leen tooñoon te daa war a fay léegi nag comme ko amatul ba lu baax lu muy fayee mais eh, kon tey yu bon yi mu yor li gars yi yor la ñuy jël di ko so kon mbir maa te ñun nekkuñu ba léegi ci laayeb fukk bi ak juróom wama kunna tamasuñoo nekk te duñu nekk nekkuñ mu'azzibiina di mbugal jaam yi noonu rek xattaa lulul nab'atha ñu daal li yebal lu jiitu woon ñuy ñëw foofu le rasuula ndaw mooy suñu borom tabaaraka wa taala foog mu yónnee message message boo xam ne day agsi te nit ña daal di leen leeral ci maalu bu jàppoon nit ñi daal di leen mbugal noonu sax loolu mooy li nga xam ne mooy li jàpp alhamdulillah ndax moom mooy alxakim te lu mu def noonu la la yusalu amma yafal kenn du laaj borom bi naan objection mais tax nga jëf lii de wahum te ñoom nit ñi ñoom ñépp yusaluna des leen di laaj xel si nee na laaj léegi nag mooy mu def ñu naan lima lu tax loolu ku jàng tawhid te loolu mooy li waroon a njëkk ci jullit ñépp mooy kenn borom bi du dogal dara def sa mbokku jullit wala sa mbokk boo xam nee na mbokku nday ak bay mu may ko alal yow mayu la maroo taxaw naan lu tax lan na ma ëppalee ba war a am lii aw ma xanaa gëmoo ne borom bi mooy dogal mooy def lu ko neex te wow waxoon na kenn du laaj kenn du laaj am naa yafal ci li mu jëf waaye waxum te yéen nit ñoom nit ñi yus aloona des leen di laaj de kon nag mbir maa ngoo ngële borom bi nag booy bu lugaloon jaam yi ci kaw noonu loolu ci maandute la ko teg waaye nag moom moom mi nga xam ne moom li dara warul moo ne du ma bëggal benn xeet lu dul fekk mu jiitu woon ma yónni woon la nga xamante ne nii ab yonent la ci seen biir mu ñëw leeral leen mbir yi may xaar ci ñoom ginnaaw ba ñu ko xamee ah ndax ñoom ñoo ne alastu keroog mi ma leen di laaj xam ne maay seen borom xaalu ñoom ñépp ñoo ne woon balaa de ah kay kon nag borom bi mënoon naa déparé ci loolu rek bàyyi nit ko ku ñëw ko dee ñëw mu mbugal la te du la yónnee kenn waaye nag ci nga xamante ne mooy li nga xam ne mooy mooy maanu xeem gi ak li nga xam ne yërmandeem moom mi nga xam ne mooy ar-rahmaan te ci yërmandeem gu yaatu googu moom ci la binde nit ñi wax ci alquran moo tax moom du mbugal kenn lu mu mu yónnee fa ab yonent koo xam ne message yu yonent la fa